ñu ngi woon ba léegi ci ghazwatu badrinil kubra di xare badar bu mag bi euh, mooy bu siiw bi ci jotaay bi weesu gisoon nañu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni nga xam ne noonu la xame woon këne euh, abu sufiyaan bi jóge na Sham waxoon nañ la dafa yónne woon euh, bas-bas ci waxu ahlu siyari wal maghazi wala bas-basa wala busaysa loolu lépp turuum dañ cee wute radiyallahu taala anhu mu ne moom bi mu yégee ne bi mu demee gis ni abu sufiyaan a ngi jege si mu daw si wax ko yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye na ko noonu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam am na yeneen riwaaye yu naan ne du moom rek sax la yónni woon loolu riwaaye imaam muslim ibn al la woon que ne Busaysa moomu la yónni woon wala Basbasa wala Basbas radiyallahu taala anhu wa arda am na yeneen riwaaye yu ne eh, yónni woon na en même temps eh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ak Talha ibn Ubaydillah ñoom it da leen yónni woon ngir ñu xool ngiru Euh, li nga xam ne mooy caravane bi ir bi di njëggum Abu Sufyaan bi nga xam ne moo ñu rëcc ci ghazwatu Ushayra bu tourné ana fan la toll buy ñëw noo seulement yónni woon na bas-bas moomu waaye yónni woon na Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl ak Talha ibn Ubaydillah lool moo tax ñoom ñaar ñu mujj ñii fekkewuñ xare Badar euh, ndax dañoo dem di ñoom dañoo yéex a ñëw bas-bas moom moo leen njëkk a gis gaa yi teel leen ko teel a ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax leen ndax ñoom yonent bi alayhi salaatu di Talha ak euh, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl radiyallahu ta'ala anhuma ñoom da ne mu ñoom dañoo demoon ba jege Sham ngir di saytu di jouer rôle détective di xool caravane bi fan lay jaar bañ yégee nag mu ngi ñëw laata ñuy agsi fekk bas-bas moom jiitu na leen ba daldi àgg fa nga xam ne wax ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw gi gisoon nañ ne génn na wax ak saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum daldi leen euh, wax ni mu demee wax leen li xew ci euh, njëgg mi kene mu ngi jege si ngir ñu génn la allaha amaana buur yàllakat yu na yunaffilukumuha mu def ñu daldi ci teg loxo loolu gisoon nañ ko waaye gisoon nañ ne tamit bi ñuy génn yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daleen ne woon képp daal koo xamante ne nii sa gawara gi fi mooy jege na la na ngi ñëw ñu dem waaye képp nag koo xam ne dafa yéex wala gara gawaram dafa sori ñenn ñi di ko ñaan digal naan ko baal ñu dem ci suñu quartier yu sori yi jële suñuy gëléem ak suñu armement waajal mu ne leen déedéet lu dul koo xam ne daal léppam pare na gëléemam ak li muy ngànnaayoo yépp a ngi fi moom léegi ni ñëw ñu dem ndax bu ñu yéexee kat caravane bi nam ñu rawe woon mën nañoo raw noonu euh, xam nga riwaaya imaam ibn Isxaaq bi yunafilukumuha naka noonu la wax imaam abu ayub al ansaari radiyallahu anhu daal dina koy solo tamit wax na ko moom mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dalee na wax wa nahnu bil inni uxbirtu an iiri abi sufyaana annaha muqbila fa hal lakum an naxruja qabla haadihi al iir la'alla allaha yughnimnaha mu ne moom imaam abu ayub al ansaari radiyallahu mu ne boobu noon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dalee na wax ak ñoom ne leen fekk ñoom ñu ngi biir madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam mu ne man de xabaare nañ ma ci karavaanu abu sufiyaan bi këne mu ngi dégmal si jóge na Shaam di dégmal si wala jaar Medina daldi dem Makkatal Mukarrama zaadaha llaahu tashrifan wa takriman mu ne laaj leen ne ndax duñu génn fa hal lakum an naxruja qabla hadhihi al-ayr ndax duñu génn avant euh, li nga xam ne mooy ngi euh, euh, caravane bi di romb di agsi ngir ñu man koo dogaale amaana buur yàlla def ñu daldi koy màng daal di koy moom nee na xul naa ñu ne ko naam ñun waa saxaaba yi fa newoon ñu ne ko waaw mu ne fa xaraja mu génn wax xaraj naa maahu ñu génn ànd ak moom xadiis boobu imaam al-Haythami rahmatullah alayhi daal dina koy solo ci majmau zawaid indi na ko ci majma mu ne rawaahu tabari at-Tabari wa isnaaduhu xasan mu ne imaam at-Tabari de at-Tabari daldi na koy solo sanadam sanadam <coughs> bu xasan la bu baax la ginnaaw loolu gisoon nañu bi mu leen nee ñu génn gisoon nañu wuute boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ci ñaata lañu woon gisoon nañ ñu ne am ñu ne am ñu ne am ñu ne trois cent dix jëm am ñu ne trois am ñu Euh, six yooyu yépp gisoon nañu ko waxoon nañu li nga xam ne mooy li ci gina a dëgër incha allah léegi nag foofu lañu yemoon kon tey ñu nekk kon ci yoon wi ila badrin muy yoonu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dem bad di dem badar ngir dogaale li nga xam ne mooy karavaanu euh, waa Makka boobu jóge Sham ñu ngi woon ci riwaay imaam ibn Isxaaq raxmatullah aley riwaay imaam ibn Isxaaq bi nag dañ ko cité woon mais dañu fàtte woon wax dara jaam mooy defoon nañ taxriij bi imaam ibn Isxaaq ci ñu ngi ko jële wax nañu ci ñu ngi ko jële ci sëriñam yu bari yooyu ñeenti sëriñam yooyu ñoom imaam az Yazid ibn Ruman Omar uh, ki uh, uh, ibn Qataada al Ansaari Aasim ibn Omar ibn Qataada al Ansaari radiyallahu taala anhu an anil jamii waaye tamit surtout Abu Bakr ibn Amr ibn Hazm boobu rahmatullahi alayhi mu doon. abdullah ibn abi bakr ñu la ko jële woon xadis bi xadis bu xasan la ci ñenn ñi bu wér la ndax imaam ibn isxaaq moom mudallis la te wax na xaddatani euh, xadiisu nettali badar bi yëpp nag ak wax na wa wa wa ja wa ñu bari mooy ci biir kii bi nu mu tudd càllale bi waxoon na wa xayruhum min ulil ilm min ahlil ilmi ak ñeneen ñu bari ñu bari ñu dul ñii ñoo xamante ne nii min ulamaina wa geyruhum min ulamaina ci la jële kii bi muy càll la boo xam ne gu dëgër la ci lañ jële nettali yi kon léegi nag mu dese ñu laaj bi ñu waxoon mooy bi ñuy génn ñaata fas lañ yoroon wala ñaata waruwaay lañ yoroon loolu imaam ahmadu ibn hanbal raxmatullaahi alayhi dafa solo mu jëlee moom imaam ahmad ci seydina ali ibn abi taalibin càllale bi di dem ci seydina ali radiyallahu taala anhu ne ci ñaata war ñaata fas lañ yoroon seydina ali ibn abi taalib ne kaana fiina faarisun yawma badrin xayrul miqdaad mu ne moom seydna ali ibn abi taalib mu ne maa kaana fii na ñun de ba ñu génnee keroog di dem badar amul woon kenn koo xam ne war ku fa waroon fas la kudul al miqdaad ibn amr wala ibn al aswad radiallahu taala anhu wa ardaa na ko noonu imaam al bayhaqi raxmatullah aleyhi soloona ci yoonu ibn wahbin mu daldi jële ci abi saxr abi saxr jële ci abi muawiya al balxiyu raxmatullaahi ala aljamic moom mu jële an sacid ibn jubayrin jële ci taalibe seydna abdullah ibn di sacid ibn jubayr radiyallahu taala raxmatullaahi alayhi an ibni abbaasin mu jële ci seydna abdullah ibn abbas anna aliyan radiyallahu taala anhu qaala lahu xadiis bii nii imaam abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma mu ngi ko jële ci seydina ali ibn abi taalib mu ne moom moo ko ne maa kaana maana illaa faraseen farasun lizubayri wa farasun lilmiqdaad ibn al aswadi yaani yawma badrin moom seydna ali radiyallahu anhu mu ne maa kaana maana gis riwaayé bu njëkk bi bi newoon ci imaam ahmad moom la woon rahmatullaahi aleyhi moom seydna ali ibn abi taalib radiyallahu anhu mu ne nekkul woon ak ñun keroog bi ñuy dem badar lu dul ñaari fas lu dul fasu az benn bi az-zubayr ibn radiyallahu taala anhu moo ko moomoon wa farasun ak beneen fas boo xam ne lil miqdaad ibn al aswad yi seydina al miqdaad ibn al aswad moo ko moomoon kanta al umawi rahmatullah alayhi moom euh, dafa solo ci xadis boo xam ne mursal la mu ne kaana maa rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yawma badrin farisen az-Zubayr ibn al-Awwam ala al-maymana wal-Miqdaad ibn al-Aswad ala al mu ne keroog bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di dem Badr euh, mu ne de ñaari gawar la yoroon ñaari ñoo xam ne ñoo ci yoroon fas az-Zubayr ibn al-Awwam muy Seydina Zubayr xawaari rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam wa radiyallahu taala anhu wa arda alal maymana mu nekk ci côté ndejooru arme bi mooy groupe bi yoon génn noon di dem wal miqdaad ibn al aswadi di al miqdaad ibn al aswad alal maysara mu nekk ci côté càmmoñ bi mooy looloo nekkoon seen côté fas loolu lañu amoon ñaari fas allahu akbar Euh, léegi nga ne waa géléem yi nag imaam ibn Isaaq moom ne côté géléem yi wa kaana maahum sab'una ba'iran ya'taqibunaha bul fàtte ne imaam ibn Isaaq yi muy wax wax nañ la riwaaya bi yenn yi ñëw rek di wax noonu mais wax na fi mu ko jële mu ne wa kaana maahum nekkoon na ak ñoom sab'una ba'iran soixante-dix géléem lañ yoroon waa mais soixante-dix gëléem ak ñaari fas muy soixante-dix plus de fas soixante-dix gëléem plus ci plus deux fas mooy soixante-douze te gars yi trois cent et poussière la trois cent dix et poussière mais kon ñoom nuñ doon def mu ne bu buñ doon dem fañ doon dem mais ca dafa dafa soy mu ne nag dañ ko doon awantoo gëléem gu ne dañuy jël gëléem gu ñu am ñoo xam ne ñoo koy bokk mooy dañ doon bokkante gëléem yi comme ñu jël benn gëléem jël ay nit ne yéen yéen ay bokk gëléem gi bu ñuy waree kenn mooy war ba benn bërëb nga wàcc keneen war noon lañ ko doon def Allahu akbar waaw léegi nga ne waa lool moom xanaa nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom moom moom gëléemu boppam la yoroon mu ne fa kaana rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa caliyun wa marsad ibn abi marsadin yactaqibuuna baciira mu ne fa kaana rasulullah mu ne yonent bi aleyhi salaatu wasalaam moom nga ne waaw géléem yi matul dañ ko doon awante waaye yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom kan la doon awanteel moom xanaa dañ ko wutaloon géléem moom dong mu ñu ne déedéet Allahu akbar neewul woon maay rasulullah de déedéet alayhi salaatu wasalaam mais dafa bokkoon a géléem ak kan ak seydina ali ibn abi taalib wa marsad abi marsadin ñoom ñetti nii ñoom yaataqibuuna ba'iran ñoo doon euh, euh, awante benn géléem waaw akbar gis nga de lii de moo lii la yonent bi alayhi salaatu salaam doon def mooy ne woo nit ñi moo jàngal nit ñi ak tawaadu wàcce sa bopp mu njiit leen ci lépp lu mu leen jàngal moo leen ciy jiit waaye moo tax gis nga gap bi am diggante njàngaleem ak ñiy jéem a jàngale léegi ndax ñoom yu baax yi ñuy woote léegi ñoom kenn du leen ci fekk ca contraire ba sax boo moywul ca leen di fekk ba pare ñu naan la bu leen dégg bu leen xool li may li may def dee leen dégg rek li may wax dee leen xool li baax li may wax tabañ di xool man yi may def même loolu bu dee dëgg la mais loolu ñépp mënuñu nekk foofu loolu affaire genre hypocrisie da cee xaw a nekk ndax manoo di wax gars yi sangu leen sangu rekk a baax ba pare dina nëpp xeeñ xunn doo sangu naan gars yi yéen dégg leen loolu affaire hypocrisie da cee xaw a dugg même bu dee ne sa wax ji loolu dëgg la mais dëgg la goo xam ne yuraadu biha baatil caaxaan lañ ci nan moom lépp lu mu digle woon moo ci doon ji fas yi ma géléem yi matul ñuy ut ñiy bokkoo moom mu bokk ak Seydina Ali ibn Abi Taalib ak euh, Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi ta'ala anhum wa ardaahu kanta imaam Ahmad rahmatullah alayhi moom dafa solo xam nga imaam ibn Isxaaq moom lii la wax mooy Seydina Ali radiyallahu taala anhu ak Marsad ibn Abi Marsad radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ñoom ñaar ñoo euh, bokkoon fas ak ñoo bokkoon gëléem ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam Eh, waaye imaam ahmad moom daal dinay solo ci xadiis boo xamante ni nii eh, acheikh ahmad shaakir nee na isnaaduhu saxiix sanadam bu saxiix la te loolu boo demee ci majmau zawaid imaam alhaythami raxmatullah aleyhi tamit daal dina ko fay indi ne alimam albazar raxmatullaahi aleyhi daal koy solo ba pare moom boroom majma di imaam alhaytami mu ne wa fiihi aasim ibn bahdala wa xadiisuhu xasan wa baqiyatu rijaali ahmad rijaalu saxiix moom imaam alhaytami mu ne imaam albazar de daal dina koy solo te mu ngi ci càllale bi Aasim ibn Bahdala te moom xadiisam raxmatullah alayhi xasan la ñi des nag ci góor ñi ci càllale bi ñoom góor lañ ñoo xam ne yu ñuy fekk ci saxiix yi la ah kon loolu mooy xadiis bi na ko noonu imaam Ahmad ibn imaam alxaakim raxmatullah alayhi daal koy solo mu ne moom alxaakim saxiixun xadiisun saxiix ala sharti muslim bi mu ko solo mu ne xadiis bi de xadiis bu wér la ci shartu imaam muslim ibnul xajjaaj al qushayriyu naysaabuuri raxmatullah alayhi ci ay shartam muy góor ñooy nekk ci téeréem boo ñëwee ñoo nekk ci càllale bii mooy pas ñépp mais ñi nga gis ci càllale bii danga leen di fekk ci saxiix imaam muslim imaam al dhahabi raxmatullah alayhi daldi ci ànd ak ki nga xam ne mooy imaamu muslim ibnul xajjaaj raxmatullaahi alal jami kon par dañ doon jël li ci ëpp par lañ doon jël di leen teg ci ay géléem ñoom ñoo koy bokk léegi xadiisu bi nga wax raxmatullaahi alay dane xaddatanaa Affaan mu ngi ko jële ci Affaan sëriñam mu jële ko ci Hammaad ibn Salama moom mu ne xaddatanaa Aasim ibn Bahdala moom nii la imaam al-Haythami ne moo ne ci càllale bi mais xadiisam bu xasan la an Zirr ibn Hubaysh di Seydina Zirr ibn Hubaysh radiyallahu rahmatullah ala al-jamii an ibni Mas'ud an Abdillahi ibn Mas'ud mu jële ci Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu annahu qaal mu ne seydna abdullah ibn Mas'ud di nettali ci yoon bi naka lañ doon deme ginnaaw bi ñu gisee fas yi doyul fas yi ñaar la seydna al miqdaad moo ko moom ak seydna zubayru ku nekk am benn géléem yi mu ne moom seydna abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu kunna yawma badrin kullu thalathatin ala ba'irin mu ne keroog badar bi ñuy dem ñun de ñett yu nekk mooy par ñett ñett lañu woon ci gëléem yi dañ ko doon awantu paa benn gëléem ñetti nit daldi ci yéegaloo déedéet mu ne kaana abu lubaaba wa ali radiyallahu taala anhuma zamilay rasulillah mu ne moom euh, seydna abdullah ibn mas'ud mu ne seydna abu lubaaba radiyallahu taala anhu ak seydna ali radiyallahu anhum moom moo nekkoon ki nga xam ne moo yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ñoo bokkoon benn gawar goo xam ne moom lañu yéegoon ah, kon gis nañ ne bii nii wute naag lan wute naag bu seydna imaam ibn isxaaq bi imaam ibn isxaaq moom li mu wax wute naag lii kan na waxoon abu marsad ibn abi marsad la ne woon kooku moo bokkoon ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam waaye euh, kantaa nu mu tudd xadiisu imaam euh, ibn Mas'ud bii nga xam ne bu xasan la moom dane Abu lu baaba mooy ki nga xamante ne nii euh, moo moo moo bokkoon a yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon loolu nga gis ni ay wuute la waaye euh, dinañ gis ni nga xam ne mooy mooy ci biti nii da ngay foog dañu wute mais wute wuñu dama déet sa waay yow naka lañ mën a waxe ne kii moo yonent bi aleyhi salaatu salaam riwaaye bii ne mook yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bokkoon muy abu lubaaba ak abu mars ak seydna ali ak yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ak ñoom ñaara bokkoon yow kii nga ne kii moom ne euh, abu mar euh, marsad ibn abi marsad moom ak seydna ali ñoom ñoo nekkoon zamilay rasulillah kon kay am na wuute ñu ne la déedéet loolu amul wuute ndax yonent bi aleyhi salatu wasalaam ndax liñ lay wax ci biir nañ la wax ci biir léegi kenn riwaaye yi amul wuute léegi ñun kan lañ gisuñu loon fii muy seydina abu lubaaba moom nag turam moo doon abu lubaaba ibn abdil munzir ansaari radiyallahu taala anhu turam nag dañ wute tur bi dañ cee wute imaam muusa ibn uqba raxmatullah alayhi dane moom bashir la tuddoon ah, kanta abul aswad dafa jële ci Urwat ibn Zubayr rahmatullahi radiyallahu taala anil jamii eh, moom waxul loolu eh, la tuddoon kanta imaam ibn Isxaaq am na yeneen tur yu bari yu ñëw ci turam yoo xamante ne dañ cee wute ne noonu la tuddoon eh, moom nag seydina abu lubaaba ibn abdil mundir al ansaari radiallahu taala anhu wa eh, fekke woon na li nga xam ne mooy àqaba muy àqaba yi moom fekke woon na ko seydina abu lubaaba radiyallahu taala anhu wa ardaa keroog nag bi nga xamante ne nii ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam e, di demee Badr nii moom la àndaloon moom ak seydna ali ci waxu xadiis bi seydna imaam ahmad radiallahu taala anhu solo jële ko ci seydna abdullah ibn mas'ud këne moom keroog comme que waruwaay yi matul woon moom imaam euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna ali ibn abi taalib ak abu lubaaba ibn abdil mundir ñoom ñoo bokkoon euh, li nga xamante ne ni mooy gëléem gu ñu waroon ndax gé waruwaay yi matul woon waaye imaam ibn isxaaq raxmatullah moom waxam leer na moom dane du abu lubaaba moom tuddul abu lubaaba dane seydna ali ibn taalib ab marsad ibn abi radiallahu taala anhuma wa ardaahuma moo nekkoon ci bokkoon ak yonent mi aleyhi salaatu wasalaam li tax wuti amu ci ñaari riwaay yi mooy ne yonent mi aleyhi salaatu ci yoon bi ci yoon bi comme ni ko imaam ibn Isxaaq di waxe dafa dem ba ci yoon bi imaam ibn Isxaaq dane bi muy génn keroog yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci riwaaye biñ la waxoon imaam ibn Isxaaq dane wa xaraja rasuulullah sallallahu alayhi wasallam fi layaalin madat min shahri ramadan fi asxaabihi wastaamala ibna ummi maktuum ala salaati binnaas wa radda aba lubaaba min arrawxa wastamalahu ala almadina moom imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog bi muy génn madina ala saakinihi afdalu salaatu wasalaam di dem badrin mu ne dafa génn ci guddi yoo xamante ni weesu na ay guddi yu weesu ci weeru ramadan di weeru koor ànd ak saxaaba yi radiyallahu taala anhu gisoon nañ ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom Euh, sunnaam moo doon bu doon génn du bàyyi dëkk bi sans njiit day am kum doon def muy assurer intérêt waaye keroog bi muy génn kuy jiite julli dafa utoon kuy jiite julli comme ni mu ko doon defe muy ibnu ummi maktum moo tax mu ne wastamala mu daldi daldi teg comme mu assurer intérim ci wàllu di julli di jiite nit ñi ibn ummi maktum ala salaati binnaas ngir mu daldi war di jiite nit ñi moom seydina abdullah ibn ummi maktum wala amr ibn ummi maktum gisoon nañ tarjamaam walillahi alhamdu wal mu ne nag moom imaam ibn isxaaq lii bu ma nee mooy riwaaye bi ñu waxoon mu jaar ci kan Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhu càllale boobu noon mu jële woon ci ñeenti sëriñam yooyu mu ne wa radd aba lubaaba min ar-rawha bi ñëwee benn bërëb bu tudd ar-rawha mu daal di delloo Seydina Abu Lubaaba ibn Abdil Mundir radiyallahu taala anhu wasta'malahu ala al-Madina léegi mu bàyyi Seydina Ummu Ummu Maktum di jiite julli mu dem ba ci bi mu ademee ba ci yoon wi ba àgg ci di jëm yoon wi jëm Badar ba àgg benn bërëb bu naan ar-Rawha mu ne Abu ba yow dellul Madina boo demee yow nga assurer intérim bi mooy leneen lépp loo xam ne en dehors de julli mooy nga diriger Médina en attendant ba may dellu si insha allah loolu moo tax ma ne riwaaya imaam euh, euh, Ahmad bii ak bu riwaaya euh, na ko noonu imaam al-Bazzaar na ko bul fàtti rahmatullah alayhim ak riwaaya bi ne abu lubaaba moom moo nekkoon ci àndoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam bokkoon ak moom benn gëléem ak Seydina Ali bu kiy waree ba ñu dem ba ci kanam keneen wàcc keneen ñeneen ñi di dox loolu mooy ne loolu ñoom ñett la mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam Seydina Abu Lubaaba ak Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu mais biñ demee ba ar-Rawha yonent bi alayhi salaatu salaam dafa delloo Seydina Abu Lubaaba ne ko yow léegi demal Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wa nga daal di assurer li nga xam ne mooy intérim bi léegi bi moom bi mu demee na léegi place Abu Lubaaba al-Marsad Marsad ibn Abi Marsad daldi nekk ki nga xamante ne nii moom moo doon nekk ki doon ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak Seydina Ali ibn Abi Taalib ci e, bokku gëléem googu léegi nag xadiisu Abdullah ibn Mas'ud bi kon léegi résoudre nañ li nga xam ne mooy wane ne kon wute amul mooy ne comme que Seydina Abu Lubaaba àggul Badar moom ar-Rawhal ci yoon bi la koy yonent bi alei saatu salaam ne ko yow dëppal nga dem Medina nga daal di yor intérim bi te moom ñoom léegi place am keneen jël ko muy euh, euh, al-Ghanawi euh, radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi nag xadiis biñ woon nii léegi ñun régler nañ kon régler nañ côté boobu léegi nag xadiis bi ñu ne woon imaam ahmad kon jële ko ci seydna abdullah ibn mas'ud mu nekkoon naa nekkoon nañ yawma badrin dañoo nekkoon ba bésu badar kullu thalathatin ala ba'i trois yu ne ñooy nekk ci ab gëléem mais ala bi tekkiwul ne ñetti ñu ñooy toogandoo ci kaw gëléem bi déedéet dina ko leeral mu ne kaana abu lubaaba wa aliyun zamilay rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moom seydna abdullah ibn mas'ud mu ne seydna abu lubaaba ak seydna ali radiyallahu anhu ñoom ñoo nekkoon compagnon de voyage yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci géléem yi la la bëgg a wax ndax ñoom ñépp àndoon de toute mais ñi xam ne ñoom ñoo bokkoon bu doon tey dañ naan ay oto buñ noon oto yi matuñ wala ba oto yi léegi dañuy jël ñett ñu nekk ci benn oto wala ñetti ñu nekk ci benn fas mais fas wi duñ ko war léegi nan lañu doon def kon mu ne fa kaanat uqbatu rasulillah sallallahu alayhi wa mooy niñ doon def xam nga imaam ibn Isaaq wax na la ci kaw ne ku nekk mooy par ñett ci gëléem ku ci nekk euh, yataqibuuna ba'iran dañ doon Euh, awantoo benn géléem par ñetti ñett ñoo doon bokk géléem léegi nag ñoom ñuy dem ba tuuru yonent bi alayhi saatu saan ñëw mooy euh, mooy mu war wàcc léegi ñoom ñu yéeg kenn ci ñoom yéeg ñu ne ko non ñu ne ko nax nu nam si yaan ne ko déedéet jarul ngay wàcc ñun mën nañu laa doxal mooy ñun jël nañu suñuy wàll daal la koy jox yow continuer ñun léegi suñu wàll ba fa ñu jëm ba ba ba fa ñuy dajeeg euh, njëgg bi may nañ la ko yeneen ma lay saar saar ne leen maa antuma bi aqwa minni wala ana bi aghna anil ajri minkuma allahu akbar mu ne neewu leen waaw waaw baax na jërë ngeen jëf pourtant yelloo na ko yelloo na lu raw loolu bi alhamdulilah mais deful loolu daleen ne maa antuma bi aqwa minni yéen yéen ñaar mooy ali seydna ali ak seydna abu lubaaba yéen ñaar ëpp ngeen ma doole wala ana loolu benn mooy ne bu dee côté force ëpp ngeen ma ko ni ngeen ma loolu mooy lan ni ngeen mën a doxe laa mën a doxe wam wala anata man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nekkuma nag bi aghna anil ajri minkuma nekkuma koo xam ne man soxlaw ma pay sa man fayug yàlla soxlaw ma ci dara yéen du yéen ma gën bëgg fayug yàlla te lii comme ci lépp ci yoonu yàlla la bàyyi leen ma jël ci sama paar ci dox bi moo tax jàngalekat bi waa ji nga xam ne mooy joxe xaalisam wala di financer wala philanthrope bi kooku warula gis ñi nga xam ne ñoom lay defal ak kiy jàngale jàpp ne moom am na lum leen gëni ndax mu ngi di defal wala mu leen di jàngal lu ñu xamul déedéet yonent mi alayhi salaatu wasalaam malgré yooyu yépp xoolul ne gisul ne moom am na lum leen gëne ba lum leen gënale ba war a yéeg lépp trajet bi yëpp bàyyi leen ñoom ñuy dox déedéet ñun nag loolu mooy suñu problème mooy ne ñun waxuma la privilège yi nga xam ne dañooy da yey na ñu am ko mais dañuy ñëw ba xaabaabal sax bay jël loo xamante ne ni bokkul ci suñuy su ci yi nga xam ne suñuy privilège la woon boo nekkee jiit da war a nekk exemplaire waaw te yenn ñun moom bu dee suñu dëkk yi comme niñ ko waxoon privilège yu bari sax baaxul ndax privilège yu nëngate la ay def nañ ko ci loi bi moom loolu taxul ñuy wax loi bi moom ñaata yu mbir la daganal yu xaram bu ñaan sàngara daggan na ci loi bi est-ce que daa tax mu dagal yow bu dee ne yow yow yow yow yow alalu réew mi lu bari lañ la ci jox mais yow yaa war a def de telle sorte ne man moom wax dëgg yàlla bon man lii duma ko utiliser bon man li gars yi naan ay gars ku ñu fal ministre jox la trois millions pour nga solu yi loolu moom sincèrement man nga ne ah man nag yii moom man duma ko laal ay kii moom man duma ko laal ndax aw ma benn ngëneel ci kaw ñi nga xam ne ñoo ma fal ak wala yow sax faluñ la dañ laa nommer mooy nekk jàpp prix léegi boo tàmmee yooyu day dem ba waxuma la privilège yi nga xam ne loi bi lañ la ko bindal mais moo tax détournement yeeg budget yu naaw yeek yu réer yi bari ci suñu réew yi luuma lii ta karnaasi mais yonent ma lay saab saab gisul woon jàppul woon ne moom voilà comme que mooy leen gën ñoom ñépp kon léegi nag waa man na yéeg di dox moom yéeg ñi ci des di dox mu ne leen déedéet ëpp ngeen ma doole maa antuma bi aqwa minkuma bi min nii yéen ñaar ëpp ngeen ma doole ta wala ana bi aghna anil ajri minkuma abu lubaaba ali yéen ñaar kenn ginu ngeen maa bëgg nag ak fay fayut yàlla moom ginu ngeen ma ci euh, euh, koo soxla mooy lépp ci yoonu yàlla na ko noonu xadiis bii nii imaam an-Nasaa'i tamit daal dina koy solo rahmatullah aley ah, imaam ibn kathir rahmatullah aleyhi bi mu ñëwee ci albidaa wa nihaaya indi ñaari version imaam ibn isxaaq bi mu ne abu ne abu marsad la woon ne marsad ibn abi marsad la woon radiyallahu taala an dane mooy imaam ibn isxaaq loolu riwaaye bii nii ne abu lubaaba la woon mu ne wala alla hada kaana qabla an yarudda aba lubaaba min ar-rawha summa kaana zamilaahu ali wa marsad badal abi lubaaba wallahu aalam mooy dajale bi ñu waxoon sànq mu ne moom imaam ibn kathir rahmatullah alayhi mu ne bu dee ne mu ne lii nii wala alla hada lii nii nii dafa xewoon histoire bi avant muy delloo muy agsi ar-Rawha delloo Abu Lubaaba ne ko demal nga assurer intérim bi mu demee nag Marsad ibn Abi Marsad al-Ghanawi radiyallahu ta'ala nekk nag ci nga xam ne moom moo mujju jël place am moom Seydina Abu Lubaaba ibn Abdil Munzir radiyallahu ta'ala anhu wa moom seydina abu lubaaba ibn abdul mundir radiallahu taala nag am nañu ne euh, muy génn àddina fekke na kon badar fekkewul fekkewul badar sax mais doon na ñëw ñëw na ba ci yoon wi ñu delloo moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog badar bi nga xam ne ci lañu jóge ci xeex bi li nga xam ne moom lañ amee comme butin ci xeex bi foofu da ko cee séddale sédd bokk ci part bi ñuy xeex am part boobu la ko jox ndax moom de toute façon moo tax dañ koy boole ci waa Badar même bu dee xeexiwul woon ndax demoon na ba ci yoon bi yonent mi alayhi salaatu moo ko dëbb euh, am na nag ñu ne moom mu ngi mujj génn àddina ci xilaafa seydna ali radiyallahu taala anhu wa arda wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'wa léegi kon loolu moo am ci yoonu ñi nga xam ne ñoo jullit ñi mooy kon euh, gis nañ ñaata fas lañ yoroon ñaata gëléem lañ yoroon ak nan lañ doon demee léegi nag dañuy yem foofu pour saa ci seen côté côté boobu léegi nag ñu xool côté ban côté yéeféer yi côté côté côté Abu Sufyan mais waa yoroon moom moom moom caravane bi di ñëw mais moom yëg na ne est-ce que yëg na ne euh, yonent bi aleyhi salaatu salaam génn na ngir dab ngir ngir ngir dogale ko loolu lañu imaam ibn Isxaaq di wax ci xadiis bi ñu la waxoon bi ñu jëloon bi ñu waxoon bi ñu waxoon léegi darajaam léegi ci début mooy ak wéram ak yooyu muy xadiisu imaam ibn Isxaaq boobu jaar ci seyna Abdullah ibn Abbaas muy xadiis bu wér boobu wala bu xasan imaam ibn Isxaaq ne léegi nag ñu ngi ci côté Abu Seydina Abu Sufyaan radiyallahu anhu temps yooyu wax nañ la mu ngi woon ci mushrikuuna Quraysh yi la bokkoon te moo jiite woon njëgg mi nga xam ne alfu ba'ir mil gëléem la def bu ci nekk yeb ba fees eh, imaam ibn Isxaaq gisoon nañ ne dane woon wa kaana abu Sufyaana xiina danaa min alxijaazi yataxassasu al axbaara wa yasalu man laqiya min arrukbaani taxawufan ala amwaali nnaas mu ne kanta abu Sufyaan moom moom ci côté bi mu jegee Hijaz jóge na Sham ni ñëw bi mu agsee nag côté Hijaz muy côté Médina yooyu Yathrib laata mu fay agsi ci na commencé nag jël ay matuwaay yoo xam ne redoubler vigilance bi mu yoroon redoubler vigilance bi ndax <laughs> fii ma a jaar nag fii mooy le le le le fii suñu yoon wépp moo fi gën a dangereux ndax kat ni ñu noggatu woon ba génne leen Quraysh fii lañ dëkk te ñun suñu alal ji nga xam ne mooy sànnim tàccu Quraysh fi lay jaar mu commencé nag yataxassasul axbaar di saytu di seet xabaar yi di laaj nan la ko doon defe wa yasalu man laqiya min ar ku mu dajeel rek ci gaa yi nga xam ne ñooy rukbaan yi ñooy rukbaan yi ñooy gaa yi nga xam ne ñooy euh, euh, euh, ñi mooy voyageurs yi muy dajeel ñu war comme ñuy voyage comme que ci àll bi lañuy jaar ak yooyu ku ñu ku ñu dajeel rek mu laaj la ndax yëgoo dara ndax sentiroo dara ci yoon wi gisoo dara laaj lan moo tax mu ko doon def mu ne taxawufan ala amwalin nas ndax tiit ci alalu nit ñi alal ju ni toll moom bés bu ko rëcc bés bu xoolee ba mu rëcc te moom it alal ma ci la woon noonu nag la doon def moom hatta asaaba xabaran min ba'd ar-rukban waxoon nañ la Seydina Abu Sufyan radiyallahu anhu bokkoon na ci ñi gën muus ci araan ñi ginoon fait bu doon tey moom lañ naan fait poli mooy mooy koo xam ne ab politique dëgg la mooy dafa xam ni ñuy doxale pas politicien ah. politicien moom kiiwul fait politique xam ni muy doxa siyaasa ak nit ñi da koo xamoon mais kaw téef la woon muy def noonu xatta asaaba xabaran ba ni ñuy jote nag xabaar min ba'di rukbaani ci kenn ci ñi nga xam ne ñooy caravane yi muy dajeel ak ñi nga xam ne ñooy way tukki yi muy dajeel ci yoon bi lan la lan la fa lan la jot comme xabaar mu ne na muhammadan sallallahu alayhi wa sallam qad istanfara asxaabahu laka wa li'iirik fa hadira inda dhalik waa ji lan la ko wax ki mu dajeel lan la ko wax dane ko Muhammad de Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam qad istanfara asxaaba yëgal ne génne na génne na saxaabaam yi gis nga compagnon bi génne na leen ngir ñu dogale la wali irika ngir ñu dal sa kaw ak njëgg mi nga yor mu xam ne kon la mu doon tiit taxoon mu doon redoubler euh, euh, vigilance ndeke affaire bi jar ndeke ndeke mbir mi mbir mi mbir mi nag réalisé wu na xam na ne kon mbir mi am na ndax daje naa ku ne kon moom jot na ci xabaar loolu leer na ko ne te leer na ko am na ci information que ne ñu ngi koy waaja ñu ngi koy dogaale léegi nag fa xasira inda zalik comme que la mu doon tiit xam na ne léegi am na la peur devient réalité mu ne léegi nag mu daldi jël toutes les précautions qu'il faut yu yu gën sori yi mu jëloon la bi mu koy ragal xam nga looy ragal far gis ni am na tey nga léegi nan la def en tant que en tant euh, euh, euh, chef chefu caravane bi lan la def fastajara damdam ibn amr ibn al-xifaari dafa luye benn nit mooy da ko fay ngir mu liggéeyal ko mooy ses services ngir waa da ko jël fay ko ngir mu daaw gaaw lan la koy doye fa ba'athahu ila makka mu daal di koy yónni makka ne ko loo yéex xeebal loo gaaw rek xeebal loo gaaw xeebal gaawal léegi fileen alaame gaawal nga dem Makka ne ko nag bul dem Makka ndax affaire bi il faut il faut pas nga dem dugg si nii jàmm waaw il faut moom dafa tànn dam-dam te dam-dam dafa newoon koo xam ne metteur en scène la woon mooy nit la koo xamante ne nii ëmmate ay nit moom moom moom moom moom moom moo ci aay moom moom galvaniser ay nit moom moo ci aay Seyna Abu Sufyan kooku la tànn tànnul n'importe qui de tànnul koo xam ne moom day dem jaaru yaaram yooyu voilà ñëw waaw dugg si sa sabaaxul xayri waa ahla Makka ak yooyu waaye yéen nuyu leen ah Abu Sufyaan de moo ma yónni woon ci seen yiir mi seen euh, njëgg mi nee na ngi koy kar déedéet utul ku mel noonu mais kii nan la ut Damdam ibn Amr al-Ghifaari ba pare ne ko nag wa amarahu an yatiya Qurayshan ne ko gaawal nga dikkal waa Quraysh muy kilifaay Quraysh nii fa yastanfirahum ila amwaalihim nañu génn ñoom ñépp ngir lan ngir défendre yi seen seen seen alal na nañu xam ne alal ji ma yor danger bi xew na mooy ne ka ñu may kar te nag minute bu ne man nañoo dal sama kaw te ci yoon wi lañ netta foog ma jaar mooy noo noo nos routes commerciales ne sont plus assurées te nag bii mooy du ay ay hypothèse ah. hmm? bu doon tey gars dañ naan les gars yi looco yi nga xam ne ñooy kar bato yi ñëw nañu ñu ngi nii di ñëw dawal nag nga daa wax leen ko fa yastanfirahum ila amwalihim ñu daal di génn ñoom ñépp waajal seeni arme ngir défendre ci seeni alal wa yuxbirahum mooy directive yu leer na ko jox tamu mu xabaaral leen du ay ay ban ay ay ay ay ay euh, rifaar yooyu nga xam ne rifaar xamee woon nañ leen loolu bon mooy ne dañ leen a mooy dafa bari woon ci ñoom ñoo xam ne waxoon nañ ko fi ñoom li doon def dañ doon ay spécialiste ci tojja lañ woon ñeen ñu bari ci ñoom waa ñëpp euh, ñoom dañuy bàyyi comme que yoon woowu ñu bari buñ doon aji fa la ñuy jaar benn technique de sàcc lañ yoroon boo xam ne benn bant dañuy jël ay genre bant nekk ci côté yoon bi yoon wi gaa yi jaar caravane yeeg yooyu teg fa ay bant yoo xam ne comme yuy lonk boo jaaree sa marché yéer ñu xaw ko ñu ñu lonk xëcc bàyyi bant bi boo boo deful vigilance gisoo ko boo demee ñu jël lépp yóbbu boo leen gisee nag ñu ne ah laqaala asan bi asan waaye dafa lii de sañu ba ban dafa lonk rek ci benn bant bu doon taxawaal léegi du ñooñu lii mooy c'est gis nga suñu noon yi ñu génne woon fii Quraysh ta ñun suñu alal bon presque ñoom seen alal lañ lañ polluer ah, lañ spolier ah. ah oui dañu toje seen alal presque mooy bu dee wax ji lool la mooy ndax gaa yi gisoon nañu ñi nga xam ne mooy Quraysh jullit bu fa jógewoon ñàkk nga sa alal alal jooju yépp lañu amassé ak ñoom li ñu jotoon a am dem Sham naan dañuy commerce léegi nag mu ne dam dam bokkal ci li ngay wax waa Quraysh laa wax wa yuxbirahum anna muhammadan qad arada laha fi ashaabi wax leen ne gis nga seen alal yiñ ma jox muy seenum sànni tàccu dem naa Sham maa ngi nii ci yoon wi dogaale la ma mu ngi ci yoon wi dafa laa war a jaar yëgal leen ne muhammad alayhi salaatu wassalaam arada gaaral fii ashaabi ànd ak saxaabaan yi ngir daal di dog seen alal ji daal di koy jël waaye waaw bi mu waxee loolu léegi loolu mooy mission dam-dam dam-dam daal tëb moom it fa xaraja dam-dam ibn amr sari'an ila makka dam-dam ibn amr tamit daal di jël gëléem gu non war waayam bu gaaw ne fees utali biir makka loolu la imaam la Abu Sufyan daal di def ah, waaye nag dafa am lu doy waar lu xew Quraysh ndax Quraysh instant bi mooy Abu sufian kon yónnee na ginnaaw bi mu foree ci wéyu wewu bëy këne Seydina Rasulillah alayhi salatu wasallam saxaabaan yi ñu ngi ñu ngi koy kat mais nag problème bi mooy moom xamul fan la mooy xamul fan la ñu nekk positionné wu xamuñu ko moo tax pareeguñ ci Seyna Abu Sufyan ndax tamit buñ la waxee lool mooy euh, bon mooy doo stagné wu taxaw fa nga nekkoon il faut tamit nga dem mooy ne waa da koo wax mais situé wu ko exactement fan lañ nekk ñoom ah léegi dinañ ñëw ci côté boobu dinañ ñëwaat ndax pareegul wax nañ na dañuy def jël nañ côté yonent bi alayhi salaatu ba ñëw ba ar-Rawha ba fi mu delloo Abu euh, Lubaaba ak gis nañ niñ doon awantee jëleen yi ndax seeni waru seeni euh, euh, warwaay matuloon loolu it foofu la ñeem ne dinañ fa ñëwaat Seydina Abu Sufyaan ñëw nañu ba gis ni mu ni mu doon ragal am na ci nag la certitude ndax am na ku ko ne ñu ngi koy kar mais nag problème bi mooy xamul fan la mais pour prendre nag toutes les euh, avantage yëpp mu teg ko côté mu daal di yónni Damdam ibn Amr ngir waa Quraysh nag génn nag arme boo xam ne laa tooy la Allahu akbar boo xam ne kenn waru koo dékk bu ko defee ñu ñëw daal di défendre nag seen njëgg mi défendre seen alal contre nag euh, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak nag saxaaba bi radiyallahu ta'ala anhu Allahu akbar léegi entre temps kon dam-dama ngay dem waaye Quraysh dafa am lu am lu yéeme lu fa xew comme ni nga xam ne noonu la imaam ibn Isxaaq daal di waxe mu ne fa haddathani man la attahimu an Ikrimata an ibni ma wa an ibni Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma wa Yaziid ibnu Rumaana an Urwata ibnu Zubayri imaam ibnu Isxaaq ne fa xaddasanii man laa attahimu mu ne a nettali na ma man laa attahimu koo xam ne duma ko tuumaal an Ikrimata mu jële ci Seydina Ikrima di taalibe Seydina Abdullah ibn Abbas mu jële ci sëriñam di ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu waa xadiis bi côté bii bu doon càllale bi lii rek la dafa am problème lu tax lii da war nañ koo xam léegi ndax fa in yaqul xaddasa man laa tahim kooku kooku ala saxiixi li gën dëgër kenn du ko nangu comme li imaam as-Suyuti wax euh, mooy nit ki euh, euh, toxal xadis bu ne man ni man laa attahim mooy formule yu mel noonu wala man benn cheikh neena ma benn sëriñ nee ma kooku li gën dëgër ci li gën a moy mooy ne duñu ko duñu ko kooku ala saxiixi ci li gën a dëgër mooy ko duñ ko nangu mooy mooy ne duñu nangu ne lii wér na ndax xamuñu ko ndax mën naa wér ci moom ndeke wérul ci ñu am na keneen ñeneen ñu découvrir ne waa ji wérul mooy ne waa du siqa du koo xam ne ay waxam jar naa dàq ganaar kon imaam ibn Ishaq dana nettali na ma man laa attahimu koo xam ne duma ko tuumaal kon da ngay gis ne dafa am inqitaa dafa am mubham mooy koo xam ne wa mubhamun mooy raawin lam yu sam maa fiihi raawin lam yu sam mooy loo xam ne dafa am benn kenn ci ñi nekk ci chaîne bi koo xam ne tudduñu ko kii tudduñu ko waaye imaam ni Sa'd du càllale bii rek la am mu ne wa Yazid ibn Ruman waaye lii ma leen nar nettali ci lu xewoon Quraysh laata kii seydna abu sufiyaan di yónni Damdam ibn Amr al-Ghifari di agsi xew-xew boobu ki ma ko nettali jëli naa ko tamit ci keneen muy Yazid ibn Rumaan bokk ci ñeenti sëriñ yi ñu limoon ci début jataay bi te moom lañ gisoon jataay bële ci ñoom la jële xadiisu qissatu badrin radiyallahu taala anhum wa ardaahum di Yazid ibn Rumaan mu ne kon jële naa ko tamit wa Yazid ibn Ruman mooy haddathani man la attahimu moom càllaleem mooy Ikrima jëm ci Seydina Abdullah ibn Abbas waaye sa beneen sëriñam bi di Yazid ibn Ruman an Urwa an Urwa ibn Zubayr mu jële ci Seydina Urwa di doomi az-Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhu qaala mooy kan moo wax Seydina Urwa ak Seydina Abdullah ibn Abbas mooy euh, riwaay imaam ibn Isxaaq bi lan la euh, riwaay la boo xam ne euh, mooy mursal la mursal la boo xam ne nag bu wér la ndax imaam ibn Isxaaq nee na dañ koo nettali te ki ko nettali mooy Yazid ibn Ruman mooy nag dafa yem ci kan ci imaam ibn eh, eh, Urwa ibn léegi bi nga xamante ni kon loolu moo jëm ci wàll woowu waaye du moom rek imaam al-Haythami tamit daal dina koy solo ci al-Majma mu ne rawaahu Tabarani mu ne xadiis bii de ñuy waaj a ci xew-xew bi xewoon Makka jamono yooyu mu ne imaam at-Tabaraani na ko moom imaam al-Haythami rahmatullah alayhi mu ne wa fiihi Abdul Aziz ibn Imran wa huwa matruk mu ne Abdul Aziz ibn Imran moo ne ci càllale bi ci càllale imaam at-Tabaraani matruk la mooy koo xam ne ku ñu bala ay waxam moom kenn du ko dégg min xadiisi Aatika jële ko ci xadiisu Aatika radiyallahu anha mu ne wa an Urwa ak ci Urwa kaanat Aatika wa dakara al qissa imaam al-Haythami ne ci Majma waxaat ne rawaahu Tabaraani mursalan ne imaam al-Tabaraani soloo ko mursal wa fiihi ibn lahi'a wa fiihi da'f mu ne ibn lahi'a moo fa nekk te moom am na ak da'f mu ne wa bu baax la ah moom imaam ibn lahi'a kon loolu mooy xadiis bi kanta riwaaya bii mooy riwaaya imaam ibn Isxaaq bii da ngay gis imaam ibn Isxaaq ci Yazid ibn Ruumaan la ko jële mu jële ko ci Urwa muy mursalun saxiix wala mursalun xasan léegi lan moo xew foofu noonu Quraysh euh, loolu nag lañuy gis ci jotaay bii di ñëw ginnaaw bi ñu gisee taxriij bi xadiis bi càllale bi ci jotaay bii di ñëw nag ñu daldi ciy dugg ndax dafa nekk lu gudd gudd gudd loo xam ne buñ ko naree tàmbali ni day euh, ñuy gën guddal kon nag xam naa dañuy yem fii kon ñu teg suñu baaraam ci xadiisu seydna muhammad ibn isxaaq rahmatullah alayhima mu ne fa xaddatani nettali na man la attahimu ku ma dul tuumaal an ikrima mu jële ci seydna ikrima an ibni abbasin mu jële ci seydna abdullah ibni abbas wa Yaziid ibnu Ruumaan ak sama sëriñ nettali na ma di Yaziid ibnu Ruumaan an Urwata ibnu Zubayr mu jële ci sayyidina Urwata ibnu mu ne ñoom ñaar ñépp xaalaanee nañu loolu nag lañuy gis li ñu wax noonu moom lañuy gis ci jataay bii di ñëw inchaa allahu taala wallahu taala a'lamu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala